kon ñaareelu njàngat walillahi alhamdu wal mooy waaw ana lëkkaale bi xadiis bi am ak suñu bunt bi di wax xaraamalu jëw ak digle gu ñu digle mooy di wattu salaam meñ ñu ne la loolu leer na yonent bi alayhi salaam bi mu waxi Seydina Muaaz euh, li mu ko wax yëpp ne ko gis nga li nga xam ne moo lay permettre mooy milaaki zalika kulle waaw boroom ahlul lugha yi nag dañ naan milaak di wax malaak waaw boroom kii nag euh, tuhfatul ahwazi sharh jaami'u at-tirmidhi rahimahullah nee na waaye riwaaya bi milaak la voilà bi moom euh, milaak kon loolu mu ne ahlul lugha waaw ahlul lugha dañuy def kasra di def fatha war riwayatu bil kasr wa dhalika ishara ila ma dhakara min awwal al hadith ila huna après yooyu muy wax leneen kon mu ne ko lii nii yëpp la fi wax ci kaw ala ukhbiruka bi abwaabil xayr wax ko yooyu ah ji boppum suñu mbir mii la ko téye keno ya waaye jirwatu sanaami loolu lépp mu ne li nga xam ne nag moo lay may nga daldi dajale lii lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp mooy lan ah mooy mu jàpp làmmiñu boppam moom yonent bi alayhi salaatu salaam waaw waaw waaw ne ko balaa jàpp làmmiñu boppam ndax bu jubee lépp jub comme nañ ko waxoon bu dëngee lépp dëng comme xadiis ba ñu génnoon Seydina Muaz daal di jaaxle kon loolu mooy wane gu war a préserver mooy làmmiñ daal boo bëggee yii yépp moom ngay maîtriser maîtrise ta boo ko maîtriser. day yomb ci yow boo ko maîtriser wul nag mooy yaa alak sa bopp Seydina Mu'adh daal di jaaxle ne ko mais ndax dañuy jàpp ci lépp lu ñuy wax wax nañ la ne Seydina Mu'adh de toute façon xam na ne jëw moom dañ la koy jàppe kàcc dañ la koy jàppe te lool làmmiñ a koy def waaw ak waylul li kulli humazatin lumaza ñenn borom xam-xam yu ne loolu bokk na ci mooy di di di di tooñ nit ki ak ay sa làmmiñ ak yooyu loolu xam nañ ne dañ koy jàppe loolu Seydina Mu'adh mi nga xam ne mooy jiitu boroom xam-xam yi quand même rahmatullah alayhim mais moom loolu manu koo ñàkk xam mais moom li ko jaaxal mooy yu yu yu nga xam ne mooy mooy ñoom imaamu Shafi'i yi doon wax imaamu Nawawi indi ko fii waaw mu baax yi nga xam ne danga nga ciy mujj nekk yu dagan yi ba déraper nag ak mbir yoo xam ne nit ki da koy wax laa yulqi yi la ha baalaa du di sax bàyyi xel waaw maa ta maa yazunnu ah ah balaxat maa balax tabluxu boog maa naan yazunnu tabluxu maa maa balaxat jàppewul ne kàddoom ji dina am porté lu fa mu àgg dina àgg fa mu àgg yooyu la yooyu la Seydina Muaz foogoon ne ah, koy jàppe yeneen saa am na ko sakilat kaw mu ka ah yow des ki eh, ah yow yow wane lan moo tax ñuy li ëpp ñuy sëm ñuy naq nit ñi biir safara lu dul ak ñu te ñu jiital seen xar kanam ya. ak seen catu bakkan yu dul wala seen catu lu dul ne li nga xam ne moom la góob seen làmmiñ yi parce que lépp loo wax gaa yi àddina bii dañuy góob dañuy bay waaw yawmal nag lañuy góob mbir yi waaw waaw te hadis bii day wane li feeñ comme li borom jaami'ul ulum wal hikam al imam ibn Rajab ne wa zahiru hadith Mu'adh yadullu ala anna akthara maa yudxilu naasa bihi maa yudxilu maa yadxulu naasu bihi naar an nutqu bi alsinatihim fa inna ma'siyata an-nutqi yadxulu fiha ash-shirk wa hiya a'zamu adh-dhunubi 'inda Allah 'azza wa jalla wa yadxulu fiha al-qawlu 'ala Allah bighayri 'ilm wa huwa qarinu shirk wa yadxulu fiha shahadatu zuur allati udilati adalati al ishraak billah azza wa jalla wa yadxulu fiha as-sihr wal qadf wa ghayri dhalika min al kaba'ir was sagha'ir kal kadhib wal ghiba wan namima wa sa'ir al ma'asi al fi'liya la yakhlu ghaliban min qawlin yaqtarinu biha yakunu mu'inan alayha allah waaw mu ne li teen ci hadis bi day wane ne gis nga li ëpp lu nit ñi di dugg safara la leen fay dugal fu jaar ci seen làmmiñ yi seen kàbb yi ñuy génne ci seen làmmiñ yi ndax li nga xam ne mooy bàkkaar yu mag yi nga xam ne moom làmmiñ di wax ak wax bokk na ci bàkkaar yooyu yu ngan bi yi te garaaw ak shirk bi ci gën a garaaw mooy bokkaale yàlla te mooy bàkkaar bi gën a màgg bi gën a garaaw fa yàlla mi nga xam ne kawe na tedd na màgg na màgg na tedd na waaye dina ci dugg mooy di waxal yàlla loo xam ne xamoo ko wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun waaw te loolu moom surtout ñoo ñoo ñoo la mooy ñëw lëkkaaloo waaw waaw mooy di wax ci diine yàlla ji loo xam ne xamoo ci dara di waxe sa xel ak li ñu yaa yaakaar amul benn tegtal boo ciy teg booy wax bu tegu ci alquran wala sunna di waxe sa bakkan ne lii la ndax loolu mooy yàlla lii la wax te yaa ngi waxal yàlla lu amul wal iyaazu billaah yeneen saa lii la wax ndax ñoom ñi waroon a tontu tontu yi ak leeral mbir yi yow nga taxaw seen place ne yaa leen fi toogal di wax yoo xamante ne tegoo ko lu dul sa bi wal iyaazu billah benn mu ne beneen ci yooyu nga xam ne ci kàddu lay jóge mooy shahadatu zuur mooy le faux témoignage ñëw di seede loo xamante ne për jëm yañ la cay dig alal jëñ la ci dig buñ gañee procès bi wala boo waxee lii ba taqal diw di nga am nangam sa ndàkk gi di nga kii nga dem tuumaal koo xam ne ab bari la dara kiiwul waaw moo xam jigéen ak góor nag ñu fexe dóoral la piège fexe nga tendre piège kenn koo xam ne ku baax la yow ndaw si sàggan ci si solo nu la neex ngir attirer ko yow l'essentiel ñoom liñ bëggoon rek mooy da nga wéet ak moom même bu dee deful dara sax bu ko defee lool nga mën cee tuumaal euh, wane caméra ya wane ba muy nekk ak yow noonu mais wanewul dara daa gis rek ngeen dugg fenn wala bu dugg fenn foo xam ne yow euh, yaa fay liggéeyee wala lenn. ngeen fexe ba mu ñëw ba mu ñëw fa rek moom na ñëw rek franchir buntu même bu dee lay dugg génnaat loolu amul solo waaw après vidéo yi dañuy dañuy couper affaire yi dañuy wane na rek ne dugg na te mu ngi nii a heure telle voilà jeex na kon lañ la ndaw si tuumaal wax dëgg la walla iyaazu billah loolu mooy faux témoignage yi nga xam ne ñoo ñu ñoo gën a bokk nañu gën a garaaw bàkkaar waaw ak yi témoigner loo xam ne gisoo di waxal sa bakkan sa nopp bi ne dégg na lu di waxal di di di di waxal sa tànk ne euh, sa bët yi ne gis na lu mu gisul wal iyaadu billah di waxal sa làmmiñ muy wax loo xam ne du dëgg shahadatu zuur te yeneen saa sam gisoon ala wa shahadatu zuur ala wa shahadatu zuur ala wa shahadatu zuur bañu saxaaba yi ñoom Abu Bakr daal ni ne ñu yërëm ko sax yeneen sax salaam ne lay taxu sakat ak a nekkoon mu noppi waay waaw ba muy tudd bàkkaar yu mag yi ba mu agsee ci moom moom daa daa daa daa woon mais dafa di ko répété moom yenn saa di ko répété di ko répété di ko baamu di ko baam bañ ne aka neexoon mu noppi kon gravité loolu ci lan la jóge ci lan mu ne beneen ci ba léegi suñu lëkkaaleeg bunt bi yu garaaw yi nga xam ne moo tax ñu war a sàmm suñu làmmiñ mu ne te bokk na ci yooyee nga xamante ne eh, nga xam ne mooy saadatu jour moom mooy daanaka xaw naa jege shirk billah moo tax boroom yeneen saa salaam gën a defarwaat ndax nit ñu bari moom lañ gën Euh, euh, mooy musiba gëm la jëme mooy gëla sirk jëme parce que yow da ngay jàpp ne non loolu nit ñi dañuy jàpp ne wata waya wa tahsabunahu hayyinan mooy ñëw rek wa huwa inda Allah azim da di jàpp ne lu ndaw ndax ci làmmiñ rek lañ koy waxe mooy waaw eh, ah, rek ah, na waaw <laughs> waa mii tubaab bi lii mu ne boo am moom alal jii ñu la dik mois bu nekk waa kaaf wala ñoom nangam il suffit rek nga ne j'atteste sur l'honneur que ne lii nii amoo ko ñu ñu lay werseel weer wu ne waaw yow ñii ñoo kannasu fekk yow yaa kannasu yow en fait yow yaa dut nit moo tax nga jàpp ne ñoom du ñuy nit dañoo dof parce que yow yaa dof waaw parce que nit ñu normal loolu seen kàddu goog doy na li ñuy bind attesté sur l'honneur loolu doy na que ne lii dëgg la waaye yow comme que sa fitra daa yàqu sa lépp a yàqu jàpp nga ne képp koo xam ne ay mbiram ci loolu la ko teg ñii ñoo dof waaye almaf këyit laa wax ma ne j'atteste fois sur l'honneur te lépp di kàcc nga jàpp ne nag léegi am nga jël di ci tabaxee kër gi yónni Sénégal di defar say mbir di dund dund gu neex te liggéeyoo te yaa ngi liggéey mais nga ne leen liggéeyoo tu attestes sur l'honneur que liggéeyoo wala yu mel noonu yi ñuy joxe yooyu gars yi dina dimbali nekk tey yoo yow lekk xam nga alalu ñëpp ngay lekk yow yow moom tey nga dee yow <laughs> ñooñu ñëpp noo leen di fay yow mal qiyam fàttalekul bés ba nga xamante ne borom bi ca naan ana dayyaan man maay aji fayaakoon bi benn yéefir benn jullit du amal ak ab yéefir di dugg àjjana lu na ko fay bala moo dem waaye yéefir it na ko noonu du dem safara du yorelu jullit ab ak lu na ko fay balam faa dem keroog la borom bi naan ana dayyaan waaw kon loolu yow ñoo ngi ciy bàyyi xel alal ji ñu la jox noonu te dagalu la nga nga nga def shahadatu zuur yaa yaa subhaanallah yaa subhaanallah wal iyaadu billah kon boobu ci làmmiñ lay jaar waaye làmmiñ mu ngi noonee euh, faux témoignage al imaam al ibn Rajab rahimahullah mu ne wa yadxulu fiiha as-sihr dugg li nga xam ne tamit mooy njabar ah. waaw la njabarkat bi lu muy def ñëw dóor ay waxam ñeme yàlla nag waaw wal xalf ak tamit di eh, eh, jam ñu sangewuñu ci góor ñi jigéen ñi nag waaw mu ne lu ak yu mel nii ci kabaa'ir yi ci bakkaar yu mag yi ci bakkaar yu ndaw yi kal kadibi ci yu mag yi nag comme nar ci làmmiñ la wal ghiba jëw wan namima toxali wax ngir yàq waaw nekku rambaaj wa sa'irul ma'asi ak li des ci yeneen bakkaar yi al yi li nga xam ne moom côté jëf la laa yaxlu gaaliban lu bari en général du yëpp min qawlin ci wax joo xam ne yaqtarinu biha mooy ànd ak moom lëkkaaloog jëf-jëf waaw yakunu mu'inan di ko ci dimbali allahu akbar moo tax après mu ne hadith sayna Abu Hurayra ba yoon saa sam ne aksaru maa yu yadxulu maa yudxilu an-nas an wal nañ ko waaw kuma koo xamante ne yow man waqaahu allah sharra ma bayna lahyayhi wa sharra ma bayna rijlayhi daxalal janna voilà <laughs> waaw ku lii nag mooy contraire am xam nga moom dane woon sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu hadith mille cinq cent dix-neuf mu ne yoneen saasam na ku borom bi fegal mbonuk li nekk diggante ŋaamam yi muy bëñëm yi ak mbonu li nekk diggante tànkam yi kooku day dugg àjjana fii nag hadith bii dane imaam Ahmad moo ko soloo mu ne li ëpp luy dugal nit ñi sawara xam nga la la mooy al ajwafaan mooy ñaari ñaari bi nga xam ne ci biir la ñuy féete mooy alfam xam nga day tëju gémmiñ mooy làmmiñ wala wal farj ak pëy te bool la wax mooy ku wa ku ko yàlla fegal seen ñaar yi moom na nga jëm waaye nag ku ko yàlla ku yàlla seetaan yooyu noot ci yow loolu moom safara nga jëm moo ëpp moo taxit mu ëpp li nga xam ne mooy dugal nit ñi fi nga xamante ne mooy sawara yeneen yi moom inna ar-rajula la yatakallamu loolu gisoon nañu ko euh, ci suñu hadith yi ñu génn euh, ci léegi ci yi ñu génn Allahu akbar lii mooy suñu lu taale bunt bi kon yonent saa salaam non seulement jàngale par pratique pii la nañ ngir mu nekk lu des ci euh, conscience ak xalaati Seydina Muaaz buy fàttaleku loolu yonent saa salaam lam nañu boppam la ci téye ne ko kuffa alayka hada comme li waxoon Seydina Uqba waaw amsik alayka lisaanak garde ta langue pour toi day ko maîtriser ne ko fegalal sa bopp lii tàllalal ko làmmiñu boppam waaw waaw suy naa moo am nag daa foogoon na yi mel yenn yi kenn du la ci jàpp waaye maa yalfidu min qawlin gisoon nañ ko illaa alayhi illaa alayhi raqibun atid nit ko du yàbbi dara lu dul ne am na malaaka moo xam ne moo koy surveiller bu seede boo xam ne ñooy bind mbiri moo tax ku nekk war ngaa xool remuer ta langue mille fois avant de parler non Allahu akbar waaw nga koy def bañ a nekk am maa sàggan maan boo xam ne da ngay pël pëlee ko pël pëli mel ni perroquet yo ba bla bla wala nga gën a ray nga gën a raw perroquet fuñ la fekk yaa ngi nekk koo xamante ne nii da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay fuñ la fekk yaa ngi wax fii kulli naadin taxtubu wa wa fii kulli waadin na fi kulli naadin taxtubu loolu da nga koy maytu waaw sinon rek mawaarid yu bon yi la lay dugal moo tax Seydina as-Siddiq radiyallahu taala anhu comme ni nga xamante ne moom la al imaamu Maalik indi ci Muwatta jële ko ci Zayd ibn Aslam mu jële ko ci Aslam mooy <laughs> mooy Seydina Omar boo nga xam ne yu bari Seydina Omar moo la doon àndal di ko moo ko doon liggéeyal aslam demal mi aslam mooy bàyyi Zayd ibn aslam sëriñu imam Malik bu mag boobu mu ne Seydina Omar dafa dugg ci Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu fekk ko muy xëcc ab làmme jàpp làmme ji Seydina Abu Bakar di ko xëcc quoi radiyallahu anhu ma Seydina Omar ne ko mais ma xafarallahu lak ne ko eh, yow xalifa yoneen sa salam nag arrêteel nag li nga yow yàlla jéggal na la yàlla na la yàlla jéggal yàlla jéggal na la pare wala yàlla yàlla jéggal fa qaala Abu Bakr hada alladhi awradani al ne ko Umar gis nga lii li ñu naan ñun ci ñun teenu alkande bu ne bu ma ci boo xam ne nar naa ci dugg rek kon làmmiñ bii moom la <laughs> waaw ci loo xam ne ah moom kese la woon moo nekkoon di ko def ngir te moom mooy as-siddiq quoi mooy ngir a dëggal quoi waaw kon ñun nan la ñuy war a def ñun boyal suñu làmmiñ quoi lépp lu yëngu am nañ ci commentaire am nañ ci lees war a waax ñun ñoo xam ñun ñoo mën a waax ñun daal ñoo ñooy modèles yi amul dara luy robb loo xam ne dañ ciy noppi lu dul ne am nañ ci loo xamante ne lu ñuy def léegi wax naa la wax ji nag mooy ci bind ak lépp <laughs> def sa commentaire boo xam ne yow daal tout le dara waaw plus plus vite que son nombre comme li rek bit boobu daal lu yëngu mu dóor mu wax daal di commenter dóor ay affaire am daal waa jaw mais sa waay attention ñii ñooy ñooy sang de te gis nga ni meloon gis nga ne saa saa ni wax moo sëy naa mu ànd ak ni mu meloon kuppaale kaala waaw sëy naa Uqba lan nga may gën a ragalal lisaan ak waaye ne saa saa loo gën a ragal ci man sa làmmeñ mu jàpp làmmeñu boppam téye ko ne ko xaagaal yi Allahu akbar waaw moo tax imaam al-Hafiz Rajab mu ne wa qaala ibnu Yazid mu ne imaam ibnu Yazid nee na ra'aytu ibnu Abbaas nee na maa gis ibnu Abbaas radiyallahu anhuma Abdallah axada bi lisaanihi wa huwa yaqul wayhaka qul xayran ta'lam aw uskut an su'in taslam wa illaa fa'lam annaka satandam <laughs> nee na maa gis ibnu Abbaas radiyallahu anhuma mu jàpp lan nañu boppam <laughs> naan ko ay yow <laughs> waaw mooy way xaka <laughs> du rek tout da nga am tos kay ñeel na la xam nga nekk sang yi doo ñëw ne la ay aw ah qul xayran waxal yiw tax nam nga koomu aw skut wala nga noppi am suu in ci lu ñaaw taslam nga daal di mucc wa illaa boo ko defut sinon faalam xamal ne an naka bakka yow lammeñ sa tantama bés dina ñëw di rëccu waaw ay way lii ñii dem aka neexoon ma bañoon cee àddu képp ku ci wax rangale nañ la ci tribunaux yi dóor nañ la ay ay ay ay ay ay convocation justice te gaa yi pen yaa ngay dal te loolu mooy àddina ah. <laughs> ci waaye ñoom ñëpp le traduire en justice ñi doon yàq deram taman ci laa woon ñi ñu jot jël ñëpp ñu ngi déglu audio benn par benn di di identifier ñi waxoon ci mbir mi te ñi ñu jot a dem sawaay ay deux ans de prison ay six mois de prison amul sursis sax amu ci daa xaw da tey rek ma diye <laughs> xam nga ko géej mais loolu àddina la bés dina ñëw insha allah ñu ginnaat mais alaaxira booy rëccu ah foo xamante ne walaata xiina manas c'est trop tard kon ibnu abbas radiyallahu anhuma muy wax loolu léegi nee na ko xiila la wuñu ne ko mais yam na abbas ibnu yazid nee na nag ñu ne ko waay waay yow doomu abbas ya abdallah nag radiyallahu anhuma waa li ma taqulu hada du ndax ngay wax lii qaala innahu balaghani mu ne ko ndax damaa jote anna al insana mu ne leen ndax nit ki uraahu qaala mu ne ya yaakaar naa dane laysa ala shay'in min jasadihi kene nit ki amul dara lu nekk ci kooram ashaddu xanaqan aw ghaydan lu gën a taruk mer yawmal qiyaama minhu ala lisaanihi waaw illa man qaala bi xayran aw amla bi xayran mu ne ndax jote na ma kene nit ki yawmal qiyaam gis nga yaramam yëpp ki mu ci gën mere mooy mere sa bopp taruk mer bésub taxawaay ba mooy làmmiñam lu dul koo xam ne làmmiñam da ci doon wax yiw wala mu ci doon dicté yiw waaw mu ne wa kaana ibnu Mas'ud mu ne al imaam ibnu Mas'ud radiyallahu anhu imaam eh, eh, di ibnu Ummi Abdin radiyallahu anhu nekkoon na yaxlifu billahi alladi la ilaha illa huwa ma ala al ardi shay'un ahwaja ila tuuli sijnin min lisaani Abdallah ibnu Mas'ud radiyallahu anhu da doon waat naan waat naa ci yàlla mi nga xam ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul dëgg ci dëgg ku dul moom amul ci kaw suuf lenn lenn loo xam ne moo gën a soxla ñu yàgg koo dugal ndungu sin tëj ko prison à vie sans muy am possibilité de de ñu naan assorti non ba assorti à vie waaw ah, wala ñu ne waa ji yow tëj nañ la huit cents ans comme yu mel noonu <laughs> yooyu <laughs> yi di dóor gars yi <laughs> seen justice bi tey benn waaye ñu ne yow gars yi ne bon euh, juge yi ne léegi dañ koy tëj mais sept cent ans lañ koy tëj après ñu ne me nag c'est pas à vie hein <laughs> sauf que dans les faits mais kan moo fi dund sept cent <laughs> dem ci justice euh, monsieur le juge ne dañ l tëj deux yo ans yow loolu rek tu sais que c'est mort quoi <laughs> mais gars yi na la mais nag c'est pas prison à vie hein non c'est pas à vie parce que bu doon à vie dañ lay dóor yow mooy indéterminé lay doon mais sauf que lii c'est déterminé léegi yow euh, on t'a t'es emprisonné à combien d'ans nga am trente-cinq ans voilà léegi sauf que boo ci yokkee deux cents bon hein, tu sors waaw bu su deux cents ans yi matee rek après mën ngaa génn ko rek nga am deux cent trente cinq ans <laughs> mu ne nag ah mu ne nag gis nga ki génn nag ki nga xam ne moom lañ mën a tëj tëj boo xam ne amul assorti xaw ma de vingt trois ans wala vingt un ans de sûreté non non non non non yooyu ñuy wax fii ci Europe ñoom maître <laughs> non non non yooyu déedéet ah non. ki nga xam ne dañ koo war a tëj ba faw <laughs> waaw wala góog mu nekk bu dul ba faw gina gudd lu ñu koy tëj ci mbir yépp mooy làmmiñ boo ko ubbee rek na wax jàmm waxal yiiw lu baax laayo biir yu mel noon boo paree nga dugalaat ko ci prison bi na ko rentre rentre tout de waaw yow kenn du la bàyyi nga naan damay jël péex non péex fan dinañ la soccu laa wax waaw gis nga lool nga xam ne mardatun lil rabb matharatun lil fam wa mardatun lil rabb lil rabb socc moomee nga xam ne euh, yoneen saa salaam nee na day setal bëñ gémmiñ te daa loo boroom yow loolu lañ lay def dinañ la socc buñ lay socc dinañ la jël socc bi dawal ko ci sa kaw yow làmmiñ ngir nga setaale loolu rek doy na la mais di génn fii naan da ngay jël air air fan yow gisoo li la yàlla defal yow làmmeñ yàlla laa def foo xam ne ci biir nga nekk jël mbuusam mooy mooy mooy néegu gémmiñ mu dugal la foofu ñu naan déet yow mu jël loo xam ne man nañ ne ay mur am mur la muy bëñ yi mu teg ko foofu ci sa kanam ñu naan déet mur boobu mu jël tuñ luñ naan tuñ muure ko miir boobu muy bëñ alhamdulillah loolu lépp ngir lan ngir utal la buntu yoo xam ne mooy mën na ubbeeku di yëkkate ko di ubbeekoo ngir ngay mën a génn mais nag waxu la ngir ngay génn di wax loola neexa ngir ngay génn di wax yiw boo paree nga noppi way kon duggaatal ci biir wax nga yiw duggaatal looloo tax ñu utal la barrière yooyu yëpp <laughs> loolu nga war a xam yow làmmee waaw ma ne naa ci yàlla man nii eh, Ibn Mas'ud la wax amul bi nga xam ne amul benn buur bu ñu war a jaamu lu dëgg lu dul moom que amul dara ci kaw suuf lu gën a yelloo gën a aajowoo ñu yàgg ko emprisonné dugal ko ndungu siin derrière les yi mu nekk muy bëñët <laughs> baasu tuñ que li nga xam ne mooy làmmeñ waaw wala al imaam al xasanul basri doon wax comme niñ gisoon bii weesu xadiis le al lisaanu amirul badan fa ida jana ala al a'daa'i shay'an janat wa in affa affat mu ne al imaam al ibn eh, eh, al hasan ibn yasaar al basri rahimahullah xam nga mooy xadiis biñ génnoon bii weesu ida asbaha ibnu aadama bu doomu aadama bi daal di xëyee eh, cër yëpp dañuy toroxlul làmmiñ ne ko é ittaqillah fiina ragalal yàlla ci ñun de ñun ci yow lañ bokk fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta wajajna ndax boo coowoola ñu coowoolar waa ñu coowooralu mais booy dérape booy dëng ñuy dëng allah allah kon loolongo mu def beneen kon mu ne al imam al hasan ibn yasar rahimahullah mu ne gis nga làmmiñ mooy président wu yaram bi waaw ah, loolu de <laughs> waxoon nañ la la koy déggee xadiisu na fil jasadi mudwa ndax mooy eh, mooy xol xol boobu mu yoneen saa saa naan bu baaxee lépp baax bu bonee lépp bon parce que euh, làmmiñ mooy porte parole mooy lantinooru euh, xol ci yaram moo tax lépp lu xol bëgg rek ak loo xam ne moo ne ci xol làmmiñ moo koy traduire moo koy wax moo koy feeñal moo tax gaay di wax ak moom boo waxee moom mu ngi mel ni yaa ngi wax xol ndax lisaanul fataa nisfun wa nisfun fu'aaduhu euh, falam yabqa illaa zaahira suuratal lahmi boog waddami voilà <laughs> Zuhayr ibn Abi Sulma kaddu nit ki moom làmmiñam benn benn wàllam beneen wàllam mooy xolam boo ci dindee ñaar yi comme la Luqmaanul Hakim gisoon nañ ko bi weesu euh, alayhi salaam bañ ko laajee sangam mu rendil ko gàtt indil ko ñaar yi ci gën a teey mu dem indi làmmiñ ak xol bi mu toogaat beneen jour ne ko dama rendil ma gàtt mu rendil ko indil ko indil ma li ci gën a bon mu indilaat ko xol bi ak làmmiñ yi mu ne ko waa yow ma laajoon la keroog nga indil ma li gën baax nga indil ma ñaar yi tey ma laaj la li gën a bon nga indilaat ma ñaar yi même chose mu ne waaw ndax ñoom ñaar ñoo gën a teey ci yaram bu dee baax nañ waaye ñoo gën a bon ci yaram bu dee yàqu nañu waaw kon mu ngi noonu kon al lisaanu amirul badan làmmiñ mooy président yaram bi mooy jiit gis nga nag bu dee nag dafa def lu yées ci daldi noot yeneen cër yi ci lu ñaaw lu muy def daldi déraper hein ah janat ñoom itam dañuy déraper ah dañuy dañuy jéng dañuy def ay bàkkaar dañuy ci ah waaw waaye bu dee dafa sàmm nga gis yaram wi yëpp cër yëpp ci yeneen cër yëpp dañuy sàmm moo tax mu ne waqaala al imaam ibn Rajab ba léegi rahimahullah mu ne waqaala Yunus ibn Ubayd mu ne Yunus ibn Ubayd nee na rahimahullah maa ra'aytu ahadan lisaanuhu minhu ala baalin illaa ra'aytu dhaalika saalihan fi saa'iri amali mu ne masumaa gis koo xamante ne nii làmmiñam da koo maîtriser waaw voilà bële laa yulqi ilay baala alay baala bii nag laa yulqi ilay baala bii nag mooy waa ji nag daa sàmm yaram kii làmmiñam lu dul ne di nga gis ne kooku day yiiw ci léppam waaw day yiiw laa yulqi laha baala du waaye day yiiw kii nag qad alqa laha baala <laughs> moom da kiy bàyyi xel alaa baal waaw alaa baal mooy loo am da koy toppatoo di ko maîtriser di ko di ko surveiller lu dul ne da ngay gis ne leneenam lépp ay jëfam day euh, day seen ci jëfam yi mu ne wa qaala Yahya ibn Bukay ibn Abi Kathir bopp Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah mu ne ma saluha mantiqu rajulin illaa arafa urifat dhalika fi sa'iri amali mu ne wala illaa arafta dhalika fi sa'iri amali wala fasada mantiqu rajulin qat illaa arafta dhalika fi sa'iri amali mu ne gis nga lii lépp di dellu ci xadis biñ jógee bii weesu mu ne gis nga du yéwén du baax kàddoog waxu benn nit góor ak jigéen a ci yam lu dul ne lool day feeñ danga koy ràññee di ko mën a xool ci mm. euh, mbooleem jëfam yi yeneen yi muy jëf waaye làmmiñu ak kàddooy nit du yàqu mukk lu dul ne lool dañ ko ràññee ci li jëf li des ci ay jëfam mu ne waqaala ibnul Mubaarak mu ne al imaam ibnul Mubaarak boroom kitaabu zuhd rahimahullah al marwazi jële ci fadaala an Yunus mu jëlee ci Yunus ibn Ubayd rahmatullah rahimahumullah mu ne laa tajidu shay'an min al-birri waahidan yatba'uhu al-birru kulluhu ghayru al-lisaan fa innahu tajidu ar-rajula yasuumu an-nahaar wa yaftiru alaa haram wa yaquumu al-layl wa yashrabu az-zuhra bin-nahaar wa dhakara ashyaa'an wa laakin laa tajiduhu laa yatakallamu illaa bil-haqq fa yuxaalifu dhaalika amaluhu